أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التعاون ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا نكفر عنه سيئاته نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك فوز العظيم ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير وبئس المصير maa asaaba min musiibatin illaa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallaahu bi kulli shay'in aliim وأطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا وعلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفوز هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا قرضا حسنا يؤتي إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم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 Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ yegsi woon nañ ba gis ci baabu salaati qabla al-maghrib bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu julli ñaar maanaam julli laataa tis laataa timis ñu gisoon ci xadiis sayyidina Abdullah ibn al al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ne qabla al-maghrib mu mun a mu dafa ne julli leen laata maanaam laata timis maanaam bu jant bu soowee bala ngeen a julli timis na ngeen julli ñaari rakka maanaam ci beneen waaye na rakka tay mi mu daal di ciy teg ci ñetteel ba ne li man sha ku mu soob maanaam ku mu soob na ko def mu ne lu tax mu wax lool mu ne karahiyatan an yattaxiza a naasu sunna maanaam ngir sip gi mu sip moom yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam bañ gi mu bañ nit ñi jàppee loolu ne loolu kat lu nu yoonal la loo xamante ne dañ naan loolu faw danga koo war a def moo tax mu teg ci li man shaa ñeel ku mu soob gisoon nañ ci tamit xalit sayyidina Uqbata ibn Amir al-Juhani Uqbata al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la moom moom moom la Marsad ibn Abdullah al-Yazani rahimahullahu taala wax ne ko xanaa yéemuwuloo ci abu tamim rahimahullahu taala moom da yar kaw rakatay na qabla salatul maghrib moom dafay julli ñaar raka laata ñuy julli julli tàkku julli timis léegi bi nga xamante ne ci la ko wax mu ne inna kunna naf'aluhu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa ñun de daal nañ def loolu muy ñaar rakka yooyu daan nañ ko def ci jamono yi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa maanaam xeetu xadis bi moom loolu maanaam mawquf la waaye dafa am lahu hukmu raf'i maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee mu daal wax ne kon fa maa yam naaw kal aan ana kon lan moom moo ko teree léegi nag mu ne ah ah suxlu xanaa soxla maanaam soxla yi lool rek mu ko teree def maanaam kon gisoon nañ tamit eh, ne xaj buntu bi nga xam ne moo wax ci baabu salaatu nawaafil jamaa. maanaam bunt yi nga xamante ne euh, moom mooy wax ci wàllu jullit naafila yi ñu di ko julli ñu mën koo def ci mbooloo ñu gisoon ci xadiis Seydina Mahmoud ibn Rabi'a radiyallahu taala anhu bi nga xam ne jëlee na ko ci Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu taala anhu ci suñu jotaay bi weesu mu nekkoon xadiis bu gudd boo xamante ne moom moo jëloon li ëpp ci li nga xam ne moom mooy jotaay bi te moom mooy bi nga xamante ne moom la ñëw sàppe di julli ñaari rakka ci ginnaaw yenen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te ñu nekkoon mbooloo ñu defoon ci kër Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu ta'ala anhu kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom lañ gisoon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari daan ne baabu tatawwu fil bayt mu nekk nag bunt bi nga xam ne mooy bunt bi mujj ci buntu yi nga xamante ne moom mooy buntu naafila yi nga xamante ne moom la ñuy moom moom la indi ci ab abwaabu tatawwu ci li nga xamante ne moom mooy yenn nusxa yi maanaam ci nusxa yi nga xam ne moom la ñuy sukkandikoo ci euh, taaliqaat yi nga xamante ne moom la ñuy def te moom mu nekkoon buntu bi nga xamante ne moom la wax ne baabu tatawwu bunt bi nga xamante ne euh, moom mooy. taw coobare woo fil bayti ci kër gi loolu loolu moom mooy ne kon li nga xam ne moo tax mu wax ko moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu daal di koy indi ci buntu ci ci téere bi moom mooy ne day wax ne coobare woo yooyu nag nga xamante ne moom la ñuy def dafa am solo mu nekk ay jaamu yàlla yoo xamante ne yu màgg la yoo xam ne rawatina mu fekkente ne ay julli la waaye nag loolu ñu def ko ci biir kër yi dafa am solo bu rëy rëy rëy comme ni nga xamante ne noonu la saxee ci lu benn du ñaar ci ay xadiis yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne julli gi gën ci ñu julli moom mooy julli maam ci na mooy julli yi ñuy def ci kër gi ba mu des julli faraka maanaam afdalu salawaati al euh, euh, salawaatu fil yi nga xamante ne moom mooy yi gën moom mooy yi ñuy def ci kër yi ba mu des li nga xamante ne moom mooy julli faraka kon nag lool moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko di indi ngëneel bi nga xamante ne moom moo ci nekk mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab ilayhi na Abdul A'la ibn Hammad te moom mooy al imam Abu Yahya al Bahili rahimahullahu taala nekk Baghdadi te it maanaam mu nekk tamit waa Basra rahimahullah mooy Abdul A'la ibn Hammad ibn Nasr al-Bahili rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent trente-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana Wuhayb te mooy Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili rahimahullah muy Abu Bakr mooy dakantalam moom itam waa Basra la rahimahullah moom la ñuy wax sahibul Karabis muy al-Karabisi rahimahullah gane àdduna cent septième année génn àdduna cent soixante-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam an Ayyub te moom mooy euh, euh, imam bu màgg boobu di imam waa Basra rahimahullahu taala di sëriñu ñu màgg ni muy Ayyub ibnu Abi Tamima as-Sakhtiyani rahimahullah moom it dàqantalam mooy Abubakar di waa Madina di waa Basra rahimahullahu taala gane àdduna soixante-huitième année génn àdduna cent trente et unième année ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wa Ubaydullah te moom mooy al-Umari Abu Usman Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs ibn Asim ibn Umar ibn al-Khattab rahimahullahu ta'ala di Abu Usman al-Qurashi al-Adawi dëkk waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam mi ngi génn àdduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salatu wassalam an Naafi' mooy mawla Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anhum moom Abu Abdullah tam mooy dàqantalam di waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam génn àdduna cent six jàpp cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam an ibn Umar mooy sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdul Uzza ibn Rayah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi di waa Banu Adi di Banu Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib di mbokk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Ka'b foofu lañ daje muy abu abdurrahman al-qurashi al-adawi nekkoon waa makka ginnaaw ga mu nekk waa madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam génn àdduna cent quatorzième année ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala moom mu ne qaala rasulullahi qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ij'alu def leen fii buyutikum ci seen kër yi seen néegi seen kër yi min salaatikum ci seen julli yi wala tattaxizuha te bu leen ko jàppee quburan ak bàmmeel maanaam moom mooy na ngeen di julli ci seen kër yi te bu leen ko def bàmmeel loolu imam al-Bukhârî rahimahullahu taala kon li tax maanaam hadith bi ni muy tekki li tax mu indi ko fii maanaam moom mooy ne kon dañuy xiirtal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa xiirtal nit ñi ci seen julli naafile yi ñu def ko ci seen kër yi waaye riwaaya bii maanaam nga xamante ne dafa ne min buy min min solaatikum ci seen julli yi loolu day tegtale ne du julli naafila yépp la ñuy defee ci biir euh, ci biir jàkka ci biir kër gi waaye léeg-léeg julli naafila yi ma def na koo defee ci biir kër yi raw bu bokkut ak yi nga xamante ne moom mooy lu deme nekk tahiyatul masjid waaye léeg-léeg comme yenn ci sunan yi nga xam ne mooy sunanu rawaati bi def na ko defee ci biir jàkka ji waaye am maa yi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen sunna yi tamit maanaam nga xam ne ay naafila lay doon moo xam ci ginnaaw julli la wala yeneen yooyu yëpp mu am yoo xam ne da nga koy tànn di ko defee ci biir kër yi rawatina bu fekkente ne xiyaamul layl la wala yu mel noonu loolu def ko ci biir kër gi daa iman mooy la nga xamante ne moom moo gën loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko li mu wax nag ne wala tattaxiduha qubura te bu leen ko jàppee ay bàmmeel maanaam bu leen ko jàppee ni bàmmeel ngir ne bàmmeel dañuy bañ ku fay julli waaye tamit baat bi day daal di tekki wala tattaxizuha uh, uh, maanaam dañuy dañuy bañ ku fay julli loolu moom moo taxoon mu indi buntu bi mu ko indi njëkkee indi hadith bi daf koo indi ci baabu yetu karahiyatu salaati fil maqabir buntu bañ gi nga xamante ne moom la maam sib gi ñuy sib kuy julli ci biir bàmmeel yi maanaam bu ñu fàttali ci biir bàmmeel yi kon loolu da daf koy teg tegtale waaye tamit bu leen ko def bàmmeel li muy tekki mooy ne bàmmeel danaan selaw maanaam ni mu naan selaw wéet bu fekkente ne kër la goo xamante ne tamit kenn du fa julli naka noonu kenn du fa jàng alxuraan kër googu noonu la naan selaw ci wàllu ci leer maanaam leer du fa du fa ne moo tax kër gu mel noonu daanaka comme bàmmeel la ngir ne bàmmeel guddi gi day lëndëm maanaam da ngay gis ne du ñu ñëw di teg di électrifier bàmmeel yi di di ko leeral ak yooyu noonu loolu dañuy jàpp ne yàq la moo en tout cas di yaakaar naa ne yéegagum ci niveau boobu beneen bi ci des tamit moom mooy ne dëkk maanaam euh, bàmmeel yi day danaan maanaam nit ñi duñ fa nekk di maanaam du xumb naka noonu tamit bàmmeel day faral di nekk bërëb yoo xamante ne kenn du fa jàng alxuraan kenn du fa julli comme nag yéen bàmmeel yi dañ duñ fa def loolu yéen seen bu leen ko def ba mu mel bàmmeel loolu moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne kër goo xamante ne kenn du fa julli naka noonu kër goo xam ne duñ fa jàng alxuraan mu daal di koy mel ne mu comme kër la goo xamante ne euh, dafa dafa gent maanaam mooy fu ñu dëkkoon ba yàgg nga jóge fa dëkkatoo fa maanaam boo demee ci kër gu mel noonu maanaam da gis ni muy gentee lépp délabré wu lépp yàqu maanaam mu nekk koo xam ne boo ko duggee da ngay gis lënd yi wala maanaam mu salte picc yi commencé faa dugg yenn animaux yi kuy def sa bon tamit sax nga daal di fay dem laqatu def ko foofa ak yu mel noonu kër yi nga xam ne duñ jàng alxuraan foofa kër yooyu noonu la mel naka noonu kër yi nga xamante ne kenn du fa julli kër googu tamit noonu lay mel moo tax du am genn leer goo xamante ne moom moo fay nekk duñ fa tudd yàlla duñ fa jàng alxuraan duñ fa julli li muy mujjee rek moom mooy day mujj a nekk kër goo xamante ne maanaam day day day day yàqu day lëndëm nit ki sax bu ma duggee daanaka day xaw a xat maanaam bu fekkente ne nit ku am basiira dafa dugg ci kër goo xamante ne kër jullit la wala kër yéefar la daa iman da koy daal di mën a xàmmee maanaam buy dugg rek maanaam même buñ gisut maanaam bu xoolul lan moo ne ci kër gi sax maanaam ay yëg-yëgam moo koy wax ne ko fii de barab la boo xamante ne kenn du fi tudd yàlla kenn du fi julli kenn du fi jàng alxuraan kenn du fi def lu baax maanaam fii barab la yoo xam ne day waar te bu duggoon kër jullit léegi léegi di yëg ne fii kër jullit la fii ab jullit a fi dëkk maanaam ngir leer rek nga xamante ne moom moo fay nekk kon imaam al-Bukhari rahimahullahu taala lool moo tax mu indi hadith bi ci bunt bi mun a taabaaxoo maanaam Wuhaybu ki nga xamante ne moom moo topp indi jëmmi hadith bi soloo ko waat ko ci moom mooy Abdul Wahhab te moom mooy euh, imaam Abu Muhammad Abdul Wahhab ibn Abdul Majid ibn Salt al-Thaqafi rahimahullahu taala di euh, waa Basra moom itam rahimahullahu taala dëggoon na Baghdad waaye waa Basra la rahimahullahu taala mi ngi gane àdduna cent huitième année génn àdduna cent quatre-vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam an Ayyub te moom mooy ibnu Abi Tamiima as-Saxtiyaani bi ñu gis léegi rahimahullah maanaam ñu gis ne kon euh, hadis bi waa Basra ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko solo kon mutaaba bii dafay dëgëral ne maanaam Wuhayb bu daf koo jëlee ci ñaar mooy Ayyub as-Saxtiyaani ak Abdullahi ak ak Ubaydullah al-Umari Abu Usmaan al-Umari maanaam ci ñoom ñaar la jëlee moom la Wuhay bi jëlee waaye amma Abdul Wahhab bi moom mi ngi jëlee ci Ayyub kese maanaam mu nekk kon ñaari xadis foofu yoo xamante ne eh, niñ ngeen solowee noonu la wuutewee xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi woon nañ ko comme niñ ko gisee léegi ci xadis numéro 432 imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 777 ñaari yoon imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1043 ak imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro quatre cent cinquante et un imam indi na ko xadis numéro mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit imam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro mille trois cent soixante-dix-sept imam Ahmad ibn Hanbal indi ko xadis numéro quatre mille cinq cent onze quatre mille six cent cinquante-trois ak six mille quarante-cinq ñu gis ne kon xadis bi waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko rahimallahu al-jamii' xadis bi moom mooy xadis bi nga xamante ne moom la tëje bi mu waxee ne kon nag seen kër yi bu leen ko def ay bàmmeel mu mel ne dafay junj di wax ne ah buntu baa ngi nii téere baa ngi nii mooy julli yi nga xamante ne maanaam mooy ay xeeti julli yi naafila laa la fi doon leeralal rawatina yi nga xamante ne ñoom ñooy def ci guddi gi te guddi gi ni muy lëndëmee yéen fexe leen ba seen kër gi bu mu lëndëmee noonu guddi maanaam bu leen ni bàmmeel di lëndëmee guddi yéen seen kër yi bu mu lëndëmee noonu guddi maanaam na ngeen ko dundal ak leer maanaam ngeen ciy jaamu borom bi subhaanahu wa ta'ala naka noonu muy jamono ji nga xamante ne nit ki daf ci wéetoo ak boroomam subhaanahu wa taala mu daal di koy def mu nekk kon xadis bi nga xamante ne moom mooy gu mujj bi tamit mu mu wax ne ah kër yi tamit maanaam euh, euh, comme ëpp ci naafila ci kër yi lañ koy defee kon nag yéen na ngeen ci taxaw yéen tamit ngeen bañ a nekk ñoo xamante ne da ngeen di ñàkk sawar ci jaamu yàlla ci julli naafila rawatina ne euh, waxtu la yoo xamante ne maanaam boo leen ci nekkee lu ci ëpp da ngeen di wéet maanaam te bu boobaa na ngeen wéet ak seen borom subhaanahu wa taala te it kër yi ngeen koy dundal bu leen ko bàyyi mu dee maanaam kon naat julli ginnaaw bi mu waxee ci julli yële yëpp mu daal di ñëw nag wax la maanaam tamit lii indil la ci ay bunt yu bari yoo xam ne daañ ko gisaat léegi insha allahu taala ci jeexital gi ci bu ñuy tëj ci waaye ñu njëkkee li nga xamante ne al imam al xaafis ibn xajar rahimahullahu taala lañ daan faral di toxal moo ko daan def mais fii nii defu ngir ne ni mu saraxee baat yi dafa indi maanaam defu ko woon ci bi mu tàmbalee ci kitaabu tahajjud bi ba fi ñuy tàmbalee doon wax naan abwaabu tatawwa maanaam foofu defu ko fa naka noonu defu ko fii tamit buy jeexal téere bii di ñëw moom mooy euh, kitaabu fadl salaati fii masjidi makka wal madina foofu la koy defe maanaam bu koy jeexal te te fi mu koy tënke mooy diggante abwaabu tatawwa ba foofu la koy def maanaam kon ñu gis ne ci ba mu tàmbalee kitaabu tahajjud ba fii defu ko maanaam ba ba fii nii defut loolu te kitaabu tahajjud ba abwaabu tatawwu buntu boobu yëpp maanaam ba partie boobu nga xam ne ci lañ tàmbale woon abwaabu tatawwu mooy baabu tatawwu ba ba'dal maktuba maanaam bunt boobu baabu tatawwu bis salaati ba'dal maktuba bunt boobu noonu ba maanaam li ko dalee ci fi ñu tàmbalee ci kitaabu tahajjud ba billay te tahajjud billay ba foofu imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala la mu daan faral di def ci buy jeexal téere bu ne foofu defu ko ci moo tax bii paa ñun ñoo ko def maanaam ci qaayida yi nga xamante ne moom la doon tënke maanaam moom imam al-Hafiz ibn moom ci boppam rahimahullahu taala ci na ko daan doxale kon dañuy wax ne maanaam bu fekkente ne xadiis yi nga xamante ne moom moo nekk ci euh, kitaabu tahajjud bil layl ba fii nii ñu ne maanaam mi ngi làmboo ci téeméeri xadis ak ñeent cent quatre xadis ñoom ñoo ci ñëw ci bu ñu xoolee yi baamu ak yi ci baamuwul yépp yi ci ñëw maanaam cent quatre la yi nga xam ne ñoom ñooy xadisu muallaq yi fanweer lañ ak benn mooy trente yi nga xamante ne ñoom ñooy yi ci des ci ñoom yooyu yëpp mawsuula la jokkaloo nañ euh, li nga xam ñoom ñëpp nag baamu la lu ñu baamu la maanaam lu ñëwaat la euh, ci li ko jiitu ci buntu yi ba mu des ñaar fukki xadis yooyu rek ñoom la ñoo nekk yoo xamante ne ci xadis ci buntu bi amutoon euh, imaam al imaamu muslim euh, rahimahullahu taala yëpp soloo na ko comme imaam al buxaari ni mu solowee xadis yooyu yëpp euh, ba mu def xadis ba mu def xadis sayyidat ummu salama bi radiyallahu taala anha bi mu xam ne moom la indi ci baabu tahrid nabi sallallahu alayhi wa sallam ala salati layl hadith mille cent vingt-six mooy bi mu yeewoo yenente bi sallallahu alayhi naan kan mooy yee ñi nga xamante ne ñoo nekk ci eh, ci ci kër yi ci ci biir appartement yi ak xadiis sayyidina anas bi radiyallahu taala bi nga xamante ne moom la indi ci baabu man tasaxara summa qaama ila salaa maanaam moom mooy bi muy nettali ne sayyidina moom ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak sayyidina eh, Zayd ibn daan nañu ndo xëdd ba pare daal di dem julli ci buntu boobu foofu noonu xadis euh, sayyidat ummu salama bi kon mooy xadis numéro mille cent vingt six bi xadis sayyidina anas say say xadis sayyidina anas bi ñu doon wax radiyallahu anhu moom mooy xadis numéro mille cent trente six bi ak xadis sayyidina samurata ibnu jundub bi radiyallahu ta'ala anhu fi mu waxe baabu aqdi shaytaani ala qafiyati ra'si maanaam bi nga xamante ne ci la doon nettali ne nit ki buy nelaw seytaane day yeew ci doq bi ñetti yeew maanaam ñetti fas-fas yooyu maanaam xadis boobu muy xadis numéro mille cent quarante trois ak xadis yi nga xamante ne moom mooy xadis Seydina Ubaada ibn Saamit bi radiyallahu taala anhu euh, ci euh, mille cent cinquante quatre ak xadis Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu mooy mille cent cinquante cinq ci baabu fadli man ta'arra min al-layli fa salla maanaam buntu xadis boobu di wax naan euh, maanaam ku yeewu daa di ci ci guddi gi Euh, ci buntu boobu mu doon wax naan ku yeewu ci guddi gi julli ngëneel yi ci nekk ñaari hadith yooyu ci ñëw yooyu tam imam muslim solowul leen imam al-Bukhari rek moo leen solo wëlul imam muslim ak hadith sayyidina Jaabir ibn Abdullah bi bi nga xamante ne moom la wax ci baabu ma jaa fi tatawwu masna masna euh, hadith boobu ak hadith sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ci buntu salaatu euh, salaatu duha fi safar maanaam hadith boobu nga xam ne Euh, moom la wax ne maanaam moom mooy euh, biñ ko laajee ne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na julli mu ne euh, ndax mu ne biñ ko laajee ne ko ndax yow da ngay julli yoor yoor mu ne déedéet Seydina Aboubacar mu ne déedéet maanaam xadis boobu ak xadis Seydina Abdullah ibn al-Mughaffal al-Muzani radiyallahu ta'ala biñ gis léegi ak xadis Seydina Uqbata ibn Amir al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu bi tamit bi ñu gis léegi ni ci baabu as-salaatu qabla al-maghrib maanaam bi nga xam ne moom mooy ci julli bi ñuy julli ñaar rakka laataa ñuy maanaam laataa maghrib bi euh, gisoon nañ maanaam boobu muy xadis kon mille cent quatre-vingt-trois muy Seydina xadis Seydina Abdullah ibn bi ak xadis numéro mille cent quatre-vingt-quatre muy xadisu Seydina euh, Uqba ibn Amir juhani bi radiyallahu ta'ala anhu ah amma li nga xam yooyu nag moom la imam al Bukhari wéetoo wëlif imam Muslim amma li nga xamante ne moom mooy asaaru mawquufa yi maanaam mooy xadis maanaam wax yi nga xam ne dafa yem ci saxaaba uh, wala ci na yi yooyu yëpp buñu leen boolee fukk lañ ak benn maanaam uh, kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy uh, li al imam al nga Ibn Hajar rahimahullahu taala daan def te bii fa def ko ñu daal di wutu ci def ko maanaam wallahu taala aalam kon euh, buntu bi buntu la boo xamante ne maanaam téere la boo xamante ne al yeneen maanaam euh, euh, imam al Bukhari rahimahullahu taala daf koo nofe muy leeral ay mbir yu am solo mu nekk kon li nga xamante ne képp koo xam ne dafay xirtal ci yoonu dem ci yoonu yàlla comme ni ko imam al Bukhari yi indee ci yenn buntu yi maanaam da ngay gis ne dafay soxla lool buntu bi ngir ne énergie bi nga xamante ne moom la nit ki di soxla ngir mën a defaru moom ci boppam ngir mën a sellal boppam ngir ngir mën di gën di mën di eh, nekk ku kawe xam ngeen ni léeg-léeg nit ki di remarquer ne am na yu baax yu bari yu mu bëgg a def waaye da ci da ci da koy tëb am yu bon yu bari bari bari yu mu bëgg a bàyyi waaye daf koy tëb maanaam loolu boo xoolee muy am c'est parce que dafa am énergie spirituelle bu mu soxla ci xol bi énergie boobu nag la dul am pour mu mën alimenter yeneen parties yaram bi ngir mu mën a décoller maanaam mën a def li mu bëgg a def wala ba mu mën résister par rapport ak yu bon yi nga xam ne ñoom ñoo koy arrivé énergie boobu nag boo ko bëggee maam foog da nga koy sol comme li xadisu dinañ ko gis insha allah yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxee ne borom bi subhaanahu nee na maanaam bi muy wax mooy xadisul wilaaya bi bi muy wax ci naan ku ma noonoon sama waliyu man aadaali waliyu faqad aadantahu bil harbi ku ma noonoon sama benn waliyu man déclaré naa ko bi muy waxee ne nit ki du ma sàkkoo jege maanaam nit ki du ma sàkkoo jege ñu lu gën ko farata yi ma ko wax maanaam bu ma bëggee jege man yàlla maanaam yàlla moo wax sama jàmm bu ma bëggee jege d'abord li ma wax ne nan farata la moom na ci attiléwu maanaam na nekk ci loolu ba pare su nekkee ci loolu ba ba ba pare man ci maanaam loolu mooy li gën ci ni mu mën a def ba jege ma léegi mu def bi sama jaam bi nag du deñ bi ma sàkkoo jegeñlu ci ay la kon maanaam du yeneen jëf yu baax yi ba nag mu bëgg ko su ma ko bëggee nag maay nekk dégg-dégg bi muy déggee maay nekk gis-gis bi muy gisee maay nekk loxo bi muy laale maay nekk tànk bi muy doxe su ma ñaanee ma jox ko su waxee ma musal ko ma musal ko te amul benn mbir bu may éviter di def maanaam mu maanaam muy wax rek kër ni comme quoi ñooñu jaamu yooyu nga xam ne da leen a sopp ni ñu mel mu nekk amul benn mbir bu may éviter di def que muy jël bakkanu sama jaam boo xamante ne daf maa gëm maanaam mooy jaam boobu jege nga xamante ne bugguma ko gaañ maanaam nga gis kon euh, muy lee maanaam ñu gis ne kon jegeñ yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ngi amee ginnaaw bu ñu defee farata yi ba pare maanaam naafila yi nag léegi maanaam kon naafile yi ginnaaw farata yi ku la ko gën a fonk gën li ci attelé ba pare ginnaaw gi mu daal di wu ci naafile yi kookoo lay gën a jege yàlla mbir mi moom bu la ci kenn nax yeneen yi ci des yëpp ay théorie la gis nga am na mbir yoo xamante ne euh, ñu bëree bëri dañ ci jéem a di di ci muufu maanaam dañuy jéem a muufu waaye yàlla ay mbirum kenn du ci muufu maanaam di di di di di di di wane ne sa intelligence dafa kawe et que yow da important loolu muusu googu taxut affaire yëpp dox yàlla ki koy gën a jege mooy ki ko gën a fonkal li mu bëgg gën koo soril li mu tere yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ni sayyidna Abu Hurayra radiyallahu anhu ittaqil maharim takun a'badan nas soril teetal li nga xamante ne mooy yu xaraam yi nga daal di nekk ci gën a jaamu yàlla ci biir nit ñi maanaam toog di def lu la neex nekk ci li la neex ba pare am kilo jàpp ne yaa gën a jege yàlla nit ñi loolu dëgg-dëgg kooku ak muusu la maanaam aku aku aku waye di la kooku di jéem a muusu la ak xeetu waye di la Euh, moo tax ginnaaw ba nag loolu moo tax yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhaanahu ko njëkk a digal mooy dañu ko iqra xam nga saar moom moo njëkk waat jàngal maanaam dajaleel xeetu xam-xam yi nga téye ko beneen ordre bi mooy wasjud waqtarib te sax loolu ñëwul avant parce que loolu après la wàcc mooy sujjóotal te nga sàkkoo jegeñ yàlla comme quoi ci ay sujjóot yu bëri ci ngay sàkkoo jegeñ yàlla comme li nga xamante ne noonu la ko euh, waxee saxaaba bi radiyallahu bi mu ne ko damaa la nga bëgg mu ne bëgg mu ne ko uridu murafaqataka fil li ma bëgg mooy dëkkaale ak yow àjjana man loolu rek laa bëgg mu ne ko aw ghayra zalika que da ko laaj da ko doon sotti mu jàpp mu ne ko nag ah, wax ma la léegi loo bëgg ma garanti lu la ko mu ne ko dama bëgg rek dëkkaale ak yow àjjana loolu rek laa bëgg fekk na ne boo xaaral dem ci soxna si pour ne ko yenent bi daal sallallahu alayhi nee na <laughs> mu wax lu mu bëgg soxna si ne ko soxna si wax ko ne ko nag na sunu affaire baax dañ am million na affaire déedéet dañ ko mun lañ dëkkaale ak moom àjjana mu ne ko la mu bëgg àjjana dëkkaale ak yow àjjana mu ñëw ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam bon ñun liñ bëgg li mu bëgg man mooy dëkkaale ak yow àjjana parce que comme ku nekk ak soxnaam nekk biir àjjana ñooy dëkkandoo soxna sa loolu la ko xelal mu ne ko dëkkaale àjjana mu ne ko awa ghayra zalika que am nga leneen loo mu mën a wax mu ne ko déedéet huwa huwa loolu loolu la loolu loolu laa bëgg mu ne kon nag a'inni ala kasrati sujud yow tamit jàppalee ma ci di bëri looy sujud maanaam mooy bëri looy julli tamit di bëri ay naafila jàppale ma yow tamit ci loolu maanaam nga gis kon loolu ni mu nekkee yoon woo xamante ne day tax nit ki jegeñ boromam subhaanahu wa taala borom bi subhaanahu wa bi mu waxee yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee jugi ci xaaru xera ak fatxu yi ci am yëpp ak lépp nga xamante ne jaxasoo Seydina Jibril ak moom alayhi salaam ah nga xamante ne principe bu maanaam originel wu alquran maanaam début bi muy le kaddu borom bi subhaanahu wa moom la doon symboliser noonu ñu jaxasoo ñu mu bokk ko yooyu yëpp bi ñu paree nga xam ne Jibril alayhi salaam dafa dafa dafa dafa ci géej yu yeneen bi sallallahu wa sallam ci xadara malaaka yi moo tax moom la yàlla yabal pour mu ñëwaat ci yenente bi sallallahu wa sallam ngir giiju yenente bi sallallahu wa sallam bi nga xam ne mooy jëmmi alquran mu révélé waat ko ko mu jox ko ko ci zahir bi mu jaxasooyee sa téiku noonu sama mais bi xoolal li ko njëkk a waxaat yaa ayyuhal muzammil lu ko wax ko mil lay guddi gi guddi gi dee ci taxaw di ci naafila di di di maanaam na nga jël partie ci sa jaamu yàlla ci guddi gi bul bul nelaw lépp nisfahu genn wàll gi aw inqus minhu qalilan wala nga wàññi ci lu néew aw zid alayhi wala nga yokk ci maanaam mooy ne al mooy ne guddi gi bul bàyyi ju guddi gi yëpp yëpp yëpp yëpp nga def comme yeneen ci li mu doon def rek sallallahu alayhi wasallam benn ceer bi maam da daan xaaj guddi gi ñaar ñetti ceer benn ceer bi ci la daan naafila mais naka noonu tamit l'islam bi maanaam sharia bi ci buntu sharia ak ci buntu xaqiqa yëpp du lu la digal mukk ne guddi gi yëpp nga taxaw di ko julli loolu duñ la ko digal parce que dafa am yeneeni mbir yoo xam ne tamit bëccëg gi tam da ko war a def parce que boo nelawee guddi gi yëpp moom du du te yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam doonu ko def tamit. moo tax mu ne inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layl moo tax loolu ca gannaaw la wàcc yàlla xam na ne yow di nga taxaw lu gën a néew deux tiers guddi min sulusayil layl wa nisfahu léeg-léeg sax nga taxaw genn wàllu guddi gi wa sulusahu wala tiers bi wa ta'ifatun min alladhina ma'ak ak kuréel ci ñi nga xam ne ñooy ànd ak yow kon ñu gis ne partie maanaam maanaam naafila guddi gi yëpp loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam defu ko saxaaba yi radiyallahu anhum tamit duñ ko woon def luñ doon def maanaam du ñàkk nag léeg-léeg kenn kenn ci ñoom maanaam def ko benn yoon wala ñaari yoon mais du nekk loo xamante ne seen habitude la ñuy def loolu déedéet waaye tamit nit ki di jëlal boppam habitude di jaamu yàlla ci guddi gi même bu dee benn partie la rawatina ñun léegi nga xamante ne suñu programme yi ni muy deme mooy ne ceer bi nga xamante ne mooy bi gën ci ñu jaamu ko daf ñuy fekk ñuy xoole dañuy fekk ñuy xoole xoolal tey nii vingt deux heures et quart ceer boobu de daal di dugg même pas ce qui ñun bu ñu demee mën nanoo julli suñuy julli doo ko dem tëri juróom-ñetti rakka daal di safaa witar yomb na yàlla daa di tëri guddi gi li ci def yëpp yaa ko moom maanaam euh, mais maanaam ñu loolu loolu loolu dañ dañ ko war a tàmmal suñu bopp daa war a nekk loo xam dañ ko war a tàmmal suñu bopp mais waruñu yem ci loolu mais nag loolu parce que borom bi subhaanahu wa ta'ala jaamu yàlla guddi gi mu ëpp doole ci moom comme ni ñu ko gisee inna naashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila voilà waxtu guddi googu moo gën waxtu guddi googu la borom bi subhaanahu wa wàcc ba ci asamaan bu njëkk bi kan moo may laaj ma may ko kan mooy jéggalu ma jox ko hmm? kan mooy ñaan ma may ko mooy te loolu mooy bu ceer bi départ rek bu ceer bi demee rek acam loolu day daal di xew ak ngëneel bi nga xam ne moo nekk sax boo mënul bu mënoo ndax léeg-léeg doo mën léeg-léeg it maanaam def ko habitude du yomb mais bu ma mënul lépp du ma bàyyi lépp tamit bu ma amee lu ma mën dama koy def moo gën ma bàyyi lépp moo tax boroom xam-xam yi di wax ne rahmatullah alayhim su ma mënul taxaw julli euh, comme no am niñ koy defe noonu sax ma ma ma def ñaar rakka daal di safa witar waaw su ma mënul loolu sax ma jublu ci xibla bi bokk toog jublu xibla si kar tudd yàlla ñaan wala ma julli julli toog ndax loolu tamit possibilité la gisoon nañ maanaam moom mooy ne obligé loo nga taxaw julli mën nga toog julli nasa toog julli ñaari rakka xanaa même bu taxaw toogal boo mënul loolu toogal seytaane nag daf naan la lii moo gën léeg-léeg seytaane ne la te loolu daf koy wax parfois sax ci làmmiñu ñu ñu naw ne yàlla soxlawul ngay ñëw di julli noonu moom xam nga ban la soxla nga tëdd ba nelaw ba fa nelaw ya neexe nga daal di yeewu di ko jullil boobu la yàlla soxla loolu bu dëgg naam boobu moo gën boobu moo gën mooy at-tahajjud mais du loolu rekk moo baax na nga taxaw rek ci guddi gi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam alxuraan bi mu koy wàcce di ko wax yaa ayyuhal muzammil qumil layla rek la ko wax taxawalal guddi gi guddi gi kon nga taxaw ci beneen bi ci des moom mooy ne su fekkente ne manoo mais ñëpp mënuñu nelaw teel nelaw mënuñu ko parce que dañoo am yeneen yitte yuy tax ba duñu mën a teel nelaw ko mënuñoo teel a nelaw waa ay la bu leen xañ ñu naafi la balaa ñoo tëdd parce que buñ teelul nelaw mënuñoo tëddaat ba pare jugaat naafi la waat bëgg tëddaat bu fekkente ne heure julli yooyu da leen di fekk ñuy xoole heure bi gën ci ñu julli ko da leen di fekk ñuy xoole lu tax nga leen di wax ne leen il faut nga nelaw beneen bi ci def moom mooy soo mënul loolu boo jullee gée ba pare ak heure bi nga koy jullee lu mu teel teel ci heure bi mënoo loolu mënoo xaar moment boobu nga julli sa julli parce que foofu la xiyaamul lay di tàmbalee boo munul fukki rakka ak ñett benn wala fukki rakka ak ñett yi comme ni ko yent bi doon defee sallallahu alayhi wasallam mais nga def mais nga def ñaari rakka witar defal li nga mën mais bul bul bul bul bàyyi lépp parce que loolu ndànk-ndànk boobu la picc di tabaxee tànkam te soo mënul loolu ñaari rakka yooyu bu méttee nga toog def ko danga am genn wàllu payu ku taxawoon def ko am genn wàllu payu payu ku taxawoon def ko ba sax gis nañ ni hadith bi nee na ki tëdd def ko sax dana am tiyaabay genn wàllu ki toog def ko defal ak lu mënti nekk yow defal defal selon ses moyens defal mais bul bàyyi soo mënul loolu sax bu demee ba loolu sax metti nga xoolal toog rek jublu xaal kaaba gi parce que loolu tam jaamu yàlla la fas ci yéene ni jamono jii dama koo def pour mën a jaamu yàlla ci guddi gi heure bi heure bu mu mën a doon ci guddi gi au moins maanaam moo manul ba manoo maanaam mooy daal yàlla wutal na la buntu yépp ubbil na la buntu yépp pour boppam nga déeyaale ak moom waaye bul bàyyi lépp doo def dara dara dara loolu baaxul ngir ne déeyaale yi soppe yi ci jamono jooju te comme li waxoon nañ ko imam Hasan al-Basri rahimahullah waxoon na ko radiyallahu anhu mu ne yàlla bu la xañee ngay déeyaaleeg moom ci guddi gi maanaam xañ na la bànneex bi nekk ci ngay déeyaaleeg moom ci guddi gi loolu su la ko yàlla xañee soxla mu mbugal la beneen xeetu buggal boobu rek doy na soxlawul mu lay tegaat beneen mbugal léegi nag mu def bëccëg gi gis nga julli yi ñu gis xeetu naafila yi ñu gis ci bëccëg gi sunanu rawaati bi maanaam yi gën a néew yi ñaar rakka laata tisbaar ñaar rakka ginnaaw tisbaar maanaam boo mënul ñeent yi ñaari rakka ginnaaw timis ñaar rakka ginnaaw gee ak ñaar rakkay fajar bien sûr ak wittar ngay sàmmonte ak yooyu yenente bi sallallahu alayhi di mu ne fukk ak ñaari maanaam boobaa ñaar rakka ñeenti rakkaay yi lay doon ginnaaw euh, takku ginnaaw euh, maanaam laata tisbaar ku saxoo lii yenent bi sallallahu alayhi wasallam na la kër gu ñu tabax biir àjjana bu dul dara du dara day tax ngay gën a jege sa borom subhaanahu wa maanaam comme ni mu wax ne di ñuy xamee ni wilaya noonu lay ñëwee am na nag ñoo xam ne yàlla defal na leen wilaya sans ñu def effort mais euh, jàpp ne baax na c'est bon maanaam xattaa boo bokkee ci ñooñu sax ndax dooroy yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko gisee ci buntu bi bu mu ne afala akunu abdan shakura lu ma teree doon waay jaam boo xamante ne gërëmaa kon lay doon muy gërëm di sant yàlla te nga xam ne jaamu yàlla bi yàlla gën a bëgg moom mooy julli amul bu ko ëpp doole nga xamante ne day yelloo ci képp koo xamante ne dafa bëgg dem ci borom subhaanahu wa taala mu am ci wird waaye bu mu def rek bàyyi lépp noonu rek bàyyi lépp noonu rek bàyyi du yoonu nit ñu baax ni ñu njëkk ñi du yoonu nit yàlla yu sell yi ak boroom xam-xam yu màgg yi radiyallahu anhu te it nit ki bu ñu xoolee yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi muy wàcce ci moom yaa ayyuhal muzammil moom la njëkk wàcce ci moom yaa ayyuhal mudaffir ndax yaa ayyuhal muzammil ci la ko waxee nan lay defaroo bëgg ba ba ba ba perfection bi maanaam mat gi mu yegg ci sommité bi te lim ko digal mooy qumil layla sourate Isra lam ko wax tamit na lay layli fa tahajjat bihi te loolu ci la ko déggee maqaamu mahmud asa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuda ci naafila kooku la ci guddi gi ci mu wàcce doog a wàcce ci moom yaa ayyuhal fi mu ko doon waxee lan kum fa anzir jógal nag léegi nga waaraate nga xuppaate nga defar nit ñi comme ne defaru googu noonu bala moo mën a mat ci nit ki fokk loolu am ca imam al Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari kon téere bi daf koo indi nose ko leeralal na ci daanaka xeetu naa fi la yi benn moo ci benn partie moo ci des moom la gis ci bunt boobu ci wàllu naafila yi mooy julli yi ñu war a gi nekk ci jumaay Makka ak jumaay Madina dana ca boole tamit masjidul Aqsa parce que ay bërëb lañu yoo xam ne dañoo spécial bokkuñu ak yeneen bërëb ci adduna bi amul àdduna bi benn bërëb bu jege ngëneel Makka ak Madina amul amul bërëb bu jege masjidul Aqsa ginnaaw Makka ak Madina amul rawatina jumaa yooyu noonu yooyu ñooy place yi yeneen yi alayhim salaatu wassalaam te ñoom ñoo gën ñépp ñoo gën ñépp seeni bërëb a gën bërëb yépp comme ni nga xam ne dinañ ko gis insha allahu taala ci buntu bii di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 sunanu rawaatib waaw waxoon lañu ne comme sunanu rawaatib moom mooy bépp xeetu la boo xamante ne du fa maanaam benn xeetu xeetu naafila jaamu yàlla la goo xamante ne du farata mais dafay am lu muy remplir mooy ne <coughs> day am circonstance yu koy waral wala <coughs> mu topp ak julli daa war a topp ay julli moo tax par exemple yi nga xamante ne dañuy topp ak julli loolu moom la jumhur wax xanaf yi maliki ak ak xanaa bi <coughs> rahmatullah alayhi ñoom julli maanaam comme par exemple ñaari rakka avant tisbaar wala ñeenti rakka avant tisbaar ak ñaari rakka ginnaaw tisbaar boo dul julli tisbaar boo narta julli tisbaar doo ko mën a def maanaam sunna googu doo ko mën a def ñaari rakka ginnaaw gee wala ñaari rakka ginnaaw tamit soo nart julli julli yooyu doo ko def moo tax dañuy topp julli gi ci ñoom nag sunanu rawaati bi ci julli rek lañ am amul ci leneen alors que euh, Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom dañ koo définir comme étant non seulement day topp julli yi wala mu nekk loo xam ne day ne ànd ak circonstances yu précises <coughs> moo tax ñoom du rek ci julli la <coughs> maanaam déjà ci julli du rek lii nii mais comme ñoom par exemple euh, ñoom dañuy boole sunanu rawaati bi dañ ciy boole comme par exemple julli euh, euh, it ngir ne ci circonstance bu précis lañ ko def mooy julli yi ñuy julli Tabaski ko rek wala julli gi yor-yor ngir ne dafa am ci jamono bu précis boo xamante ne ci lañ ko yoonal mu nekk sunna naka noonu ñoom dañ ciy boole. maanaam yamul ci julli kese tey bu ñu jëlee exemple koor par exemple dañ ko dañ ci boole comme wala dañ ciy boole comme euh, euh, ñaari weer ñaari juróom benn fan yi ñuy woor ci sawal maanaam ci weeru kori parce que dañ ne ku parce que loolu lan la ku wóorul ramadan maanaam weeru koor bu fekkente ne wóoroo ko moom juróom benn yi sawaal yi moom wax yow bokkoo ci ñi ñuy waxal maanaam liñ ci nam mooy bu ki ko wóorul te amul ngànt sinon ki am ngànt après day fay mais mën na woor juróom benn yi sawaal euh, comme par exemple euh, saraxe mais par exemple euh, saraxe muuru koor bi par exemple dañ ñoom dañ ko ci daal di dugal ngir ne daf dañ koo teg ci circonstance yu précise maanaam lu yooyu noonu moom mooy maanaam moom ñoom dalee leen di day concerner leneen lu bokkut ak euh, julli kese ci seen masab loolu nag maanaam euh, ñëpp jàpp nañ ne yii ci des yëpp kenn amul kenn ku ci jàpp ne yooyu ay farata lañ ñoom ñëpp dañoo jàpp ne ay lan lañ ay sunna lañ kon foofu rek la différence bi nekkee wallahu ta'ala a'lam <coughs> Donc euh, là, euh, pour la sunna rawatib, Imam al-Bukhari, lui, enfin, il dit que c'est égal à tawaf. Non, non, non, non. parce que dafa dafa jàpp ne sunanu rawatib bi pour Imam al-Bukhari moom égal à tawaf. Non. dafa am tatawoo moom daf ko tuddee lépp luy naafila lépp luy naafila loolu la tuddee tatawoo maanaam Buxaari lépp luy naafila loolu la tuddee tatawoo comme ni mu nekkee waxul li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah différence bi nag waxoon nañ ko ci ne fuqaha u Maliki yi ñoom ñoo am yenn différence yi bon plus ñoom quoi mais sinon ñeneen ñi ci def euh, rawatina Shafi'i yi ñoom amuñu benn différence buñ ci def. mais que sunanu rawaati bi dañoo gën a feddaliku wax naa la définition wu nu rawaati bi lan la mooy julli boo xamante ne day topp ci beneen mbir moo xamante ne loolu farata la mais moom sunna la hmm? et que sunna boobu li tax ñu spécifique par rapport ak yeneen sunna yi mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi daf leen a saxoo woon da leen daan def tout le temps ñeenti rakka laata tisbaar ñaari rakka ginnaaw tisbaar ñaari rakka ginnaaw timis ñaari rakka ginnaaw gee ak ñaari rakkaay fajar yi daanu leen bàyyi xanaa mu tukki walla boog léeg-léeg ci yenn circonstances yi mu mu tëbal leen waaye yi nga xamante ne moom mësuleen a baax moo xam tukki ne moo xam tukkiwul mooy ñaari rakkaay fajar yi ak julli bi sax loolu moom mësuleen a sinon sunanu rawaati bi bokkul maanaam euh, xeetu naafila la xeetu naafila la mais du ne dañ naan sunanu rawaati bi moom mooy tatawoo déedéet maanaam imaamul Buxaari rahimahullah dafa jàpp ne comme ni jumhur wax rahmatullah alayhi ne naafila sunna lañ ak maanaam tatawoo la maanaam mooy coobarewu maanaam ay synonyme lañ baat yooyu ay synonyme lañ ak mustaxab lu ñu sopp ak mandub mooy lu ñu sopp rek hmm? ak fadila mooy lu am gënal loo xamante ne loolu surplus la surrogatoire surplus préférable euh, euh, ak ak euh, naafila mooy voilà lu surrogatoire maanaam yooyu ay ay ay ay synonyme pour ñoom ça voilà dafa bokk ci tatawaj voilà. et pour les malikites donc ñoom plus <coughs> ñoom rawatib bi ñoom expression boobu plus ñoom duñ koy faral di utiliser maanaam ñoom duñuy faral di utiliser sunanu rawati bi ñeneen ñi suñuy wax sunanu rawatib bi ñoom dinañ comprendre li ñuy wax. mais sauf que ñoom duñ koy faral di utiliser expression la boo xamante ne euh, fuqaha maliki rahmatullah ñoom parce que dañuy bañ nit ki jàpp ne euh, dafa am lu obligatoire maanaam dafa dañ koy bañ ñu ñu ñu boole ko moo tax dañ naan ñun li ñu bëgg mooy ne nit ki daal euh, mu topp julli yi julli yi nga xam ne ay julli farata lañ balaa ba mu def maanaam ba mu def euh, ginnaaw tàkkusaan ak avant timis yooyu nga xam ne dañuy tere ku ci julli ak ginnaaw fajar ginnaaw suba gi maanaam daal benn bu ci nekk nga def ci ñaari rakka balaa balaa ngay julli ginnaaw gi tam nga def yeneen ñaari rakka ginnaaw julli gi maanaam loolu mooy li gën a néew li ñu sopp léegi nag euh, su su suñ demee ba mu jeex maanaam bu bu bu jeexee tamit julli ji bu jeexee tamit nga defaat yeneen ñaar rakka maanaam avant ngay julli nga def ñaar rakka après buy jullee par sax nga def ñaar rakka léegi mu daal di def ne ñeent rakka moo gën moo ñu gënal maanaam ñoom noonu la ñuy gisee mbir mi voilà et que euh, ñoom yooyu place yooyu loolu lañ fay loolu lañ fay wax mais ñoom dañ ne mustahab lu ñu sopp la voilà wallahu ta'ala donc euh, après il faut la prière de la euh, istighfar. Euh, hmm? pour la prière de consultation. Hmm, istikhara. parce qu'on a dit que un de ses c'était de ça veut un des prérequisites donc avant de le faire on doit demander à une personne qui a la connaissance sur le domaine. Ah non maanaam istixaara quoi maanaam mooy laaj conseil la rek mooy consulter waxtaan ak keneen loolu la rek maanaam mooy tey. du condition de déedéet du condition déedéet du condition de dañoo sopp kese fi amul lenn loo xamante ne condition la ci condition julli gi moom moom mooy nga am loo bëgg jeex na. nga am loo xamante ne yaa ngi koy xalaat daal mais lii daal bëgg naa koo def ndax naa ci dugg ak bu mu ci dugg te loolu noonu condition bi mooy tam mu bañ a nekk lu lu xaraam parce que lu xaraam jarul laaj yàlla ndax naa ko defam déet wala mu bañ a nekk farata ndax farata tamit jarul laaj yàlla ndax naa ko defam déet mu bañ a nekk tamit loo xamante ne ak mbaaxam dañ koo xam ndax loolu jarta laaj yàlla ndax naa ko defam déet day nekk rek ci loo xamante ne Euh, maanaam wala ba mu nekk loo xam ne dañ koo sib loolu jarta laaj yàlla waa lii day sib nañ ko naa ko naa c'est vrai que xaraamul mais tere yeneen bi de tere na ko sallallahu alayhi yàlla ndax naa ko defam déet déedéet maanaam yow li ngay def rek liñ lay laaj mooy yi nga xamante ne ci biir yi ngëneel yi voilà yi nga xamante ne yu ñu sopp lañ yu ñu digle lañ wala ngëneel lañ wala boog yi nga xam ne dañoo daggan kese ban nga ci tànn ci jamono ji nga ne ban moo ci gën ci yow maanaam ci circonstances yooyu lañ koy defee maa ngi bëgg a jënd oto ndax oto bi baax na pour man jamono jii ma ne nangam nangam et si suite ma daal di julli ñaar rakka ñaan yàlla mu wan ma lan moo gën mu mu tànnal ma li gën bu fekkee lii moo gën ci man mu man mu defal ma ko su gënul ci man tamit mu sorel ma ko ma sore ko tamit te mu indil ma lu gën ak loolu lu mën a doon te mu def tamit loolu man ma maanaam mu convenir ma ma gërëm maanaam ma kontaan ci loolu loolu mooy salaatu maanaam boo daan ne listixaar mbir mi nañ ko listixaar nañ ko listixaar loolu lay lay tekki tekkiwul leneen lii wolof yi di wax yooyu noonu tuddul listixaar noonu ñoom nañ ko tuutal ko weneen tur yonent bi sallallahu lii la wax non après la salutation finale lañ koy wax c'est vrai masal la buñ gisut euh, mais am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne euh, ñaan gi ci sujjóot gi lañ koy def wala gis nañ ko gisuñu ko ñu ne ci sujjóot gi lañ koy def mais lii jamaahirul ulama jumhurul ulama la ñu wax rahmatullah alayhim mooy ne ginnaaw bu ñu sëlmalee lañ koy def ndax yeneen bi sallallahu ni na julli ñaari rakka fal yarkaa rakaatay ni summa li yaqul topp na wax loolu li muy tekki mooy dafay julli ñaari rakkaa yi ba pare parce que fépp maanaam yaa ngi ci biir sujjóot bi kay ñaari rakkaa yi pareegul loolu la ñuy def wallahu ta'ala un raka ou trois li mu daan jullee mooy ñaari rakka lay def sëlmal julli def benn rakka maanaam witar en lu ci ëpp Yonent bi sallallahu benn rakka la ko daan witar maanaam ñaari rakka yi mooy bu naafila ba pare maanaam buy la mën na nekk ci kaw war waayam mais su paree maanaam day witar te bu daan naafila tamit ci guddi gi lu ci ëpp bu dee julli julli bu dee ci tukki la daf daan wàcc julli kon bu boobaa maanaam munuñu ne euh, ñaar la wala ñett la en réalité parce que day julli en fait euh, xoolal sayyidat Aisha radiyallahu bu naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay julli ñeenti rakka topp mu ñeenti rakka topp ñetti rakka maanaam ñetti rakka yooyu maanaam mooy day julli ñaar sërmal après mu julli benn rakka te loolu noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam buy naafila guddi nii la ko daan defe ci weeru koor wala lu dul weeru koor mi ngi fi wala dafa tukki su tukkee nag léeg-léeg mën na bañ a naafila bi wala su feebaree voilà wala mu toog comme niñ ko gisee mais witar euh, euh, bi benn rakka la naa def loolu mooy liñ toxal ci moom sallallahu alayhi wa Euh, il faisait parfois trois parfois un. non yeneen bi di di di witar te deful ñaari rakka avant witar maanaam ñëw rek taxaw rek dóor benn rakka kese dem yoonam lool doonu ko woon def maanaam <laughs> loolu sax moo tax expression bi siiw safa ak witar maanaam safa ak witar maanaam mooy ñaari rakka mooy safa pair ak witar impair

yeneen ci bi nag sallallahu alayhi wasallam li ñu toxal ci moom mooy ñaar la daan def dooga def benn doonuñ xamuñu lu ñu ko mu def benn kese raka loolu xamuluñ ko ko sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam Bon, la, la sadaqa pour les 360 articulations. Mmh. Donc on a dit plusieurs choses qui pouvaient le remplacer. Euh, astaghfirullah, ça fait aussi partie des des peut-être sûrement mais lii daal hadith bi lii la wax subhaanallah alhamdulillah ak allahu akbar ak laa ilaha illallah te ñuy wax baaqiyaat te loolu lañ tuddee baaqiyaatu saalihaat yi euh, bi comme loolu la wax maanaam li gën mooy bañ a topp maanaam loolu tamit beneen mbir la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la ci buntu xam-xam maanaam mooy warul nit di nekk tamit di lu ñutu ay mbir yoo xamante ne dañuy solal te njariñ gi daanaka maanaam bu amee dafa jege zéro maanaam mooy lan mooy xam nañ ne yenente bi sallallahu alayhi lii la wax préciser nañu lan la nañ contenté wu exactement ci loolu te bañ di solal suñu bopp ci ay réflexion yu bëri yu compliqué yoo xamante ne peut-être que du ñu amal njariñ maanaam loolu tamit beneen mbir la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la parce que sinon seytaane souvent foofu lay jaaree nit ñi sikki sàkkaloo leen jax-jaxal leen indi leen fi maanaam yoo xamante ne en réalité mënoon naa ñàkk maanaam mënoon naa ñàkk yeneen bi saa sam ne nañ def subhaanallah wala boog alhamdulillah bu ne subhaanallah boo wax bu ne day sarax la alhamdulillah boo wax bu ne sarax la allahu akbar boo wax bu ne sarax la laa ilaaha illallah ne sarax la te comme trois cent soixante après maanaam mooy articulation yi nga xam ne moom nga am ci sa yaram yooyu yëpp benn bu ci nekk war nga koo saraxeel bis bu jot mu ne la boo ci def sarax la léegi ñaar rakka yoo xam ne ci waxtu yoor yoor mooy bu jant bi jógee ba nga mën a naafi la ba balaa jant bi di jeng balaa tisbaar di jot ñaar rakka yoo def ci diggante boobu saraxeel na la sa yaram bi yëpp vraiment jox na la solution bi yëpp maanaam aussi lu mat a bàyyi xel la maanaam du jar aussi ñuy wutaat yeneen i complication maanaam yéen ci bi saa saam la ko jàngalee te loolu dañ ko war a am dañu war am habitude boobu déjà ci lépp nag maanaam ci mbir yëpp dañu war a am habitude boobu maanaam di bañ tout le temps di luñutu loo xamante ne maanaam njariñ bi soit amul wala day jege wala boog ci ay spéculation lay di tegu euh, loolu dañ koy wax parce que dafa bari ñoo xamante ne maanaam dañuy am habitude yooyu noonu maanaam dañuy am habitude du euh, euh, loo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko wala alxuraan wax na ko wala leneen leneen maanaam ñu ci jiibu wut interprétation yoo xamante ne maanaam finalement de maanaam finalement problème lay gën a indi sax que loo xamante ne euh, njariñ la te dérive yi li ci ëpp dérive boo leen seetloo fi muy faral di jóge ci yu mel noonu lay doon maanaam moom mooy alxuraan day wax dara wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale dara ñu wax ko wala boroom xam-xam yi wax dara rahmatullah alayhi maanaam mbir mi leer ñuy jéggi di dem di wuti ji yeneen complication di wuti ji yeneen explication di wuti ji yeneen yoo xamante ne maanaam day gën a lëndëmal mbir mi te bépp mbir boo xamante ne dafa génn sunna yonent bi sallallahu lu yenente bi sallallahu alayhi jàngale bépp mbir boo xamante ne yaa ngi ko ciy jéem a yokk wala nga ko ciy jéem wàññi wala boog léeg-léeg nga koy jéema a euh, nga koy jéem a soril maanaam di ak di jéem a xool loo cay yokk ak loo cay wàññi da nga koy yokk complication mais doo ko defar yàlla dafay mat yebal yenent bi sallallahu alayhi mu mat lépp loo xamante ne daf koy wax wax ja day mat maanaam loolu euh, li tax ma fàttali ko li tax ma wax ko ni mooy justement parce que euh, dañoo bëri maanaam lu point te point bu essentiel la heureusement que que am naa occasion pour kii ko euh, ndax léegi sama xel da ci génn maanaam point la bu essentiel ci nit kuy sàkku xam-xam nit ku topp yoonu yàlla ainsi euh, ñi nga xamante ne nag ñoom xëy na yooyu da leen di faral di neex parce que am na ñoo xamante ne tamit loolu da leen a neex euh, ñooñu souvent c'est parce que seytaane moo leen di foowe voilà souvent seytaane moo leen di foowe euh, comme li Seydina Abdullah ibn Umar waxoon radiyallahu waa ji dafa ñëw ne ko Euh, ndax fóon xajarul aswad bu may aj fóon xajarul aswad ndax dañ ko war a def mu ne ko yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ko defoon saxaaba yi radiyallahu anhum defoon nañ ko bu nit ñi buuxantee bu bëri mu ne ko yenente bi def na ko waaw saxaaba yi radiyallahu anhum ko mu demee nga xam te ne bu kii dañ may dañ may kii mu ne ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam def na ko saxaaba yi radiyallahu anhum def nañ ko waaw bu ma demee nag bu yii mu ne ko ma ne boo demoon ba ca biddiw ba sax yenent bi sallallahu alayhi wasallam def ko saxaaba yi maanaam léeg-léeg dañuy bëgg maanaam yeneen i développement yoo xam te ne en réalité amul njariñ imam Malik rahimahullah la même dal na ko waa ji dafa ñëw ne ko imam man dama bëggoon fi yenente bi sallallahu ci miqaat bi foofu noonu au lieu ma fay euh, euh, Zul Xulayfa au lieu ma fay tàmbale ndax mën naa koo defee fii nii à partir de euh, Medina fii ci jumaa yenente bi sallallahu daal di def sama maanaam sama ihram mu ne ko déedéet mu ne ko lu tax mu ne ko parce que damay bañ fitna dal la damay bañ fitna dal la mu ne ko lu tax mu ne ko parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam defu loolu la def mais defal lim def voilà wallahu ta'ala a'lam. Euh, Euh, donc ce qu'on a dit, c'est que les... On a, on a... Euh, eux c'était bon, enfin ils étaient ok, et que les autres malades ils étaient non ok. Hum, ouais, comprendre. La prière dans la mosquée. waaw ouais, pour nafila. Nafila dans la mosquée. Mm -hmm. groupe. Mm -hmm. hmm, hmm. Un groupe, d'accord. Ouais. Donc euh, c'est les. Hanafi. Hanafi qui sont ok. Voilà. Et les autres malades qui ne sont pas favorables. Voilà. du coup, ma question, lool pour les je pense que bi ma koy wax préciser naa ko dama ne dafa am yoo xamante ne c'est clair que dañ koy def ci jàkka et que buntu yooyu gisoon nañ leen parce que amoon nañu ay tiiri yoo xamante ne dañ leen a beroon pour loolu comme kitaabul ay day ni amoon na mm. kitaabul xaw fi amoon na. kitaabul euh, istisqa amoon na ainsi de suite mooy julli yooyu nga xamante ne ak julli tarawih nga xamante ne ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne dañ ko def ci jàkka ba mu des wuute bien sûr yi nga xamante ne am na par exemple ci salaatul suuf ci salaatul plutôt kusuuf buñ jàppee weer wi ndax dinañ ko def ci jàkka wala déet gisoon nañ ni ne fuqaha maliki ak hanafi rahmatullah ñoom d'accorduñ ci par exemple euh, gisoon nañ tamit ne Euh, jullit istisqa comme ni nga xamante ne noonu la ko Hanafi yi gisee rahmatullah maanaam différence yooyu à part divergence yooyu noonu euh, yeneen maanaam yi nga xamante ne yooyu ñooy julli yi nga xam ne c'est clair que ni dañ koy def ci jàkka à part yooyu nag yii nga xamante ne moom la ñuy wax mooy naafila yi nga xamante ne mooy tey dañoo toog ni jékki-jékki nga ah julli jotut amul dara lu xew dañoo bëggoon a naafila gaa yi nañ dajaloo nañ taxaw ci jàkka ji et imaam taxawal ci kanam nañ naafila maanaam loolu la ñuy wax maanaam mooy mooy mooy mooy naafila yi nga xamante ne dafay dugg ci bu doon fuqaha maliki rahmatullah dañ ko dugal ci buntu tatawwu wala boog mu bokk ci yi nga xamante ne ñoom la ñuy wax sunanu rawaati bi wala yu mel noonu yooyu la ñuy wax mais pas julli yi nga xamante ne maanaam yooyu c'est clair que ni dañ koy def julli mbooloo wallahu ta'ala a'lam kii li mu bëggoon rek nga fàttali ñu mooy pour bu ñuy xaaj guddi si. kii bi nuñ koy xaajee en fait timis bi la wala wala gée diggante gée ak suba wala timis ak suba quoi. après nan koy xaajee quoi. voilà borom xam yëpp dañ dëppoo ci ne rahmatullah alayhi ne julli euh, bu fekkente ne dafa am ñaari xaaj. ci guddi gi boo bëgg ne dama ci tànn benn pour la bi gën laa bëgg a xam dañ naan la xaaj bu mu bi la maa ngi ñëw ci xaaj bi bu fekkente ne nit ki maanaam partie nag bi gën ci ñu julli ko mooy ceer bi ci digg bi ceer bi ci digg bi moom moo gën et di gën encore maanaam li gën li gën ti gën encore maanaam bu ñu ko xaajoon ci ceer ci ci ñetti xaaj mooy kon ceer bi ngay jël li gën ti gën encore ci li ñuy naafila mooy bu ñu xaajee guddi gi juróom benn xaaj yu tolloo quatrième xaaj bi ak cinquième xaaj bi ñoom ñaar nga julli moment boobu moo gën nga naafila moment boobu moo gën après nga tëdd beneen sixième bi ci des c'est-à-dire que nelaw ba ceer euh, bu njëkk bi jàll ngay nelaw ba ceer bu njëkk bi jàll ba nga yegg sax ci diggu guddi gi ëpp na sax ceer bi guddi gi ngay ngay ngay nelaw maanaam mooy buñ xaajee guddi gi ñaari xaaj yu tolloo ba ba benn xaaj bi ñu lépp danga koy nelaw après nga jóg julli quatrième xaaj bi ak cinquième xaaj bi mu def sixième xaaj bi nga tëdd ak nelaw ba fa nga yeewuwaat loolu mooy li léegi xaaj boobu niñ koy toppee mooy dañ koy xaaj ci guddi gi mi ngi dugg bu jant bi sowee mi ngi jeex bu fajar gi xare voilà heure timis ngay xool ak heure fajar nga def différence yi nga xaaj ko ñetti xaaj wala nga xaaj ko ñaari xaaj wala nga xaaj ko six xaaj li ñu wax ni maanaam loolu moom mooy xaaj yi et que day moo tax muxtaaru gee moom mooy bu ceer bi jàllee ci ñenn ñi comme Shafi'i ak mbooloo mu bari ci Maliki rahmatullah alayhi mais que ci Hanafi ak Hanabila rahmatullah moom mooy genn wàllu guddi gi la muxtaaru gee moo tax ñu koy waxee noonu foofu la jeexal Allah taala alam beneen bi fii la mooy mooy julli bi dañ ni Seydina Jibril radiyallahu moom alayhi salaam alayhi salaatu wasalaam moom moo ko jàngal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam léegi dama bëggoon xam même est-ce que gestuelle maanaam kii ñuy def mooy taxaw bi rukkoo di yëkkati ku dégg yooyu tamit maanaam da ko ko jàngal mais loolu la avant avant mu ko koy jàngal julli lan la daan lan lañ daan jullee quoi bon après foofu borom moo xam ne rahmatullah dañ ciy wax ñaar yëpp mais Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko que ci yoonu maam Ibrahima alayhi salaam xamoon nañ julli et que Yonent bi sallallahu dafa nekkoon ci yoonu maam Ibrahima mooy ak alxanafiyatu samha boobu mm-hmm. alxanafiyat boobu nga xamante ne moom la wàcce woon moom la maam Ibrahima alayhi salaam bàyyi woon fii te waa Makka maanaam xamoon nañ ko et que yeneen yi alayhi salaam avant daan nañ julli te nga gis ne borom bi subhaanahu mi ngi wax waa banu Israël naan euh, euh, euh, mooy kii daf ni bi mu naan warka uma arraken Ah, ah ah ah bi jeexee noonu naka la sax hmm, xam naa suñu biir ne ma ko ah. ah ala kulli haal wax tamit naan mi Maryam sayyidatu Maryam naan ko yaa Maryam uqnutii li rabbiki gis ne kon ah, xamoon na ko alayhi salaam maanaam ñu jullee nii maanaam xamoon nañ ni kon ñoom noonu lañ daan jullee. dañuy wax sax ne même xattaa yahuud yi noonu lañ doon jullee ba biir islam ñëwee ci lañ bàyyi boobu xeetu julli maanaam ngir bañ jiñ bañ waaw wuute biñ bëgg di wuute julli ñi kon dañuy xam ne kon xanafi samxa boobu maanaam ñoom dañ ko daan defee noonu moo tax yeneen bi sallallahu alayhi moom kon xame woon na ko noonu ah, beneen bi ci des tamit mooy ne amal na sayyidina naa alayhi salaam maanaam moo wàcce waale tamit maanaam bi mu koy wax naan ko jugal nga julli nangam nangam te nañu xam ne comme ni yenente bi sallallahu alayhi wax ne Seydina Jibril da doon wàcce alquran comme ni mu doon wàcce da doon wàcce sunna comme ni mu doon wàcce alquran maanaam ci kaw loolu kon moom ci boppam moo ko wax ne ko nii la ñuy def boobaa mu xam ne nii lañ koy defee beneen bi ci def tamit te mooy beneen possibilité bi mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam daf ko xamoon naka jekk da ko xamoon te loolu du lu tumurante ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam aaya alquran yi di wàcc yépp moom bu déggee kàddu gi day daal di xam automatiquement nan la ñuy defee mbir mi ak ci nan lañ koy doxale te comme que euh, wax na ne umirtu an asjudu ala sab'ati azum masalan dañ ma digal ma sujjóot ci juróom-ñaari yax borom moo ko digal subhaanahu wa ta'aala loolu mën na nekk ne sayyidina Jibril alayhi salaam moo ko jàngal mais mën na nekk ne daf koo xam justement parce que borom subhaanahu wa ta'aala moo ko ubbee xam-xam boobu